A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammadin al-amiin. Wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Amma ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Taaha. baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim walaqad manannaa calayka marratan uxraa kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya fanweer bi ak juróom-ñaar mu ne walaqad te dëgg-dëgg ba léegi ci nettalib seydina muusa ibn imraan alayhi salaatu wassalaam mu ne walaqad dëgg-dëgg manannaa alayka marratan uxra yow de seydinaa muusa yow muusa mi daldi woon naa lay xéewal beneen yoon njëkkoon naa laa xéewal laata lii nii nga may ñaan yi yépp xéewaloon naa la boo xam ne lu njëkk la boobu yaa nga nekkoon liir id fàttalakul ba nga xamante ne ni aw xay naa ci laa wax yu woon ilaa ummika ci laa dee daldi woon ilham daldi wax ki nga xamante ne nii yénqiwal ki nga xam ne mooy sa yaay yow Muusa maa la nga xamante ne nii yooxaa moom nga xam ne moom laa ko yénqi la woon moom laa ko déeyoon yaniq di fiihi mooy lan que mu sànni la yow muy liir boobale bébé boobale fi taabuuti daldi lay def ci biir kees ga faqdi fii léegi boo jëlee kees googu nag nga daal di koy jël daal di koy teg wil yam mi ca géej gi ca ndox ma muy muy li nga xam ne mooy niil bi de mooy dex googale jaar Égypte fal yulqihil yammu bi saaxil bu ko defee na la leer ne al yammu bi saaxil mooy ne géej gi dina daal di daal di daal di jël mooy ne dina ko sànni te fa nga xam ne mooy tafe ak fa nga xam ne mooy Firawna ga yaxuduhu dina ko jël aduwun lii koo xam ne samam noon la mooy mooy récupérer liir bi moo koy jël kees goo gëléet bébé bi nekk wa aduwun la noon la ci moom waaye noon la ci man borom bi tabaraka wa taala mooy Firawna mii nga xam ne moo fi jëmmal di représenter li nga xam ne mooy mooy yàlla ak bokkaale boroom bi tabaraka wa taala bi nga xam ne ay maamam ak ñi nga xam ne ñooy waa Égypte noonu lañ fa newe woon ale moom moo mële ak gaa yoo yële wa alqaytu alayka mahabbatan minni beneen xéewal bu ma la defal ndax wii mooy jamono ya Firawna doon rey di rendi lu liir gi suñu boroom nag waxoon ko te lii duggoon nañ ci lu gën a yaatu ci suuratul qasas walillahi alhamdu wal minna mu ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni ma daal di sànni ci yow Muusa alayhi salaam ak cofeel goo xam ne ci man boroom bi tabaaraka wa taala la daal di tukki ba moo tax daanaka kenn doonu ko woon gis moom Seydina Muusa ibn Imran ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam lu dul ne danga koy sopp seydinaa muusa te cofeel googu nit ñi am ci moom borom di nee na man maa ko sànni ci yow la tax nit ñi di la sopp ci man maa ko sànni ci yow walitusna ala nii looloo tax Firawna ba mu ko gisee rendiwu ko comme ni ñuy rendee liir yi nga xamante ne nii dafa sopp lu woon lool walitusna waaye naa defoon loolu def cofeel googu di nekk ci xolu ñi la gis ba man Firawna sax moomoon cofeel ci yow walitusna ala ayni ba rendiwu la comme ni mu doon rendiloo liir yi juddu woon fan yooyu yépp waaye walitusna ngir ñu yar la daal di lay tëgg nga yar la ko voilà ay nii ci loo xam ne nag ci sama saytu lay nekk ci sama surveillance mooy loolu nga xam ne la nga nekk ca palais Firawna ba ñu la fay yar loolu lépp borom bi moo def cofeel ci ngir ñu man laa yar moom ni mu ko bëggee pas ñoom ne il ba léegi beneen xéewal goo xam ne moom laa lay tuddal nettali la ko ci lu gàtt mooy fàttali loo ko xéewal yi ma la defal ndax lii dafa am solo nit ki xam xéewal yi ko borom bi defal bu ko defee mu ko yi gën a jaamu di ko gën a sant mu ne fàttaliku sàkkul beneen xeewal id bañ la sànnee ba Firawna récupéré la ak ay njabootam id ba nga xamante ne nii tamshi mu ngay dox uxtaka sa sœur ba muy sa sœur bi ba nga xam ne mu ngay dox muy sa mag bu jigéen ba fa yaqulu mu ngi naan fa taqulu mu dem ca waa na ba nga xam ne ci lañ koy utal ñu ko nàmpal ba sonn mënuñoo am Seydina Muusa liir bi di yuuxu alayhi salaam bore Firawna daal di mer nag ne waaye dañ leen seet waaye seet leen wër leen ci réew mi koo xam ne ngeen indi ñoo xam ne ñoo koy nàmpal waay léegi ku ñu indi rek ngir mu nàmpal ko mu bañ léegi nag waay Firawna gën a teem ner léegi nag sërëm boobu doon saytu doon topp kees ga ba mu gisee ne teer na kër na mu daal di gis ne nit jigéen ñaa ngi koy dugg ko génn rek mu daal di ñëw fa taqulu ma wax ne hal adullukum ndax dama leen tegtal yéen waa na yow mii ak sa gaay yi ala man yakfulu est-ce que soxlawu nga leen ma daal di leen tegtal famille boo xamante ne nii kër goo xamante ne nii ñoo xamante ne ñoom dinañ leen ko yoral mooy ne li ngeen bëgg am ñoo xam ne ñoo leen koy nàmpal koo xam ne moom dina ñëw ngir man leen koo yoral nekkul daaru nunoom daal fii ci biir palais bi di ko nàmpal ak yooyu farajaanaaka ci kaw noonu lañ la delloo ilaa ummika ca sa ndey kay taqarra aynuha bu ko defee mooy bëtam daal di ser daal di dal mooy tiitaanga wala tahzan waaye du jàq ci li nga xamante ne mooy li weesu waaye du ragal li nga xamante ne nii mooy ñëw ci kanam léegi waqatalta nafsan ginnaaw loolu ma nga màggee nag waqatalta nafsan nga daal di faat benn bakkan mooy mooy waaja fekkoon rek muy daal di jotee ka nga xam ne mooy israili ba waaja nga xam ne ci waa banu israil la bokkoon mu daal di joteeg ñoom léegi nag ba mu ñëwee di leen àtte bokk Firawna wa puus daal dina këlëb daal di faatu loolu la koy wax nii mën a nga waqatalta faat bakkan fa najjaynaaka min al-gham ñu daal di lay muccal ca njàqare gu mag ga nga woon ndax dafa ragaloon mooy xaaifan yataraqab mooy fa asbaha mu daal di xëy nag ci réew ma foofu la ca Égypte nag ndax gaa yi ah fàn na bakkan cëy bu ko Firawna yegee soo njàqare googu mu newoon ak xat-xat googu suñu waroon ne maa la ci muccal ak waa kër Firawna la ñu pare woon ngir daal lay faat ba daal woon koy waxtaane seen biir ne woon gaa yi nañu ko faat léegi nag loolu mu ne ko maa la ci muccal borom bi tabaaraka wa mu ne ko man nag maay ki nga xamante ne nii man maa la daal di nattu ay nattu yoo xamante ne nii maa la ca teg de ndax borom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xam ne mooy nattu jaamam lu ko soob waaye natt bu ne rek dina ko ci génn na nga xam ne noonu la gëna rafete de moom lay wax nii ne koo fatan naaka futuuna kon nag mooy yooyu yépp ko daloon nga xam ne nekk koo xam ne tumuranke ginnaaw bi mu xamee dundu pale dundu fi nga xam ne fii pale Firawna bi moom la xamoon suñu waroon fitnaal ko mu daal di nekk koo xam ne dafa tiit ci réew mi ginnaaw ba nga xam ne ñépp gaay yi dañ jàppoon ne doomu Firawna la mu ànd ak fast yeeg bu génn ak ak gàngoor yeeg yépp waaye bu mujj nekk koo xam ne dafa ragal sax ci mi di xaar koo di ragal minute bu ne mu ngi tiit ni am na ku ko mën a jàpp léegi ñu yóbbu ko daal di koy faat léegi kon moo fatan naa nga fonoona falabista après nag ginnaaw loolu mooy ma génne la nga daal di nekk koo xam ne war a dem génn Égypte gi nga mas a xam dem foo xam ne xamoo fa kenn fa labista siniina ba nga demee nag foofale ca mbokku Seydina ka nga xamante ne mbokku Madyan ba fii ahli Madyan a nga daal di faase siniina ay fan yoo xam ne nag bon du fan yoo xam ne fan de repos la woon de mooy ay at yoo xam ne du atu repos du atu baat du atu mooy di noppale ko kese ndax da doon liggéeyal waa ka nga xamante ne nii mooy Seexu Madyan boo bëre kilifaat Madyan boo gële waxoon nañ la ñenn ñi dañ ne mooy Seydina Shuayb alayhi salaatu wassalaam am ñu walillahi alhamdu minna mu ne ko nga daal di sax foofale si nii na ay fan yoo ay at yoo xam ne nag mooy at la yoo xam ne mooy atu liggéey la woon nag moo tax muy fukki at yoo yëlee fii ahli madyana ca waa madyan ma ginnaaw ga te nga daal di dikk fii ala qadarin ya Muusa ci loo xam ne maa ko natt tegoon ko que bés bii fi ngay agsi fii nga gis safara si te fi laa yónnee man sa boroom yaa Muusa yow Muusa mi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko wastanaatuka li nafsi mu ne ko te yow man maa la jagleel daal di lay tànn li nafsi ngir sama borom ah daw jaloore mooy borom bi tabaaraka wa taala nee na ko wastanaatuka maa la jagleel ja mooy yow nga nekk sama jagoo koo xam ne maa la jagoo ba pare nekk koo xam ne dama laa tànn li nafsi ngir man borom bi tabaaraka wa taala idhab kon nag léegi demal maa ngi lay yónni nag idhab demal anta yow wa axuuka ak sa mbokk moomu nga ne ma def koy yonent muy Haarun doox naa la defal naa la ko demal nga ànd ak moom bi aayaati sama laay yi ma lay wan nga war koo wan muy yat week li nga xam ne mooy loxo beek yeneen ak yi nga xam ne moom nga war wax xam-xam bu rëy bi nga xam ne xam-xamu wéetal borom bi tabaaraka wa taala bi nga xam ne moom laa la déey demal ak moom yaag sa frère wala taniya fi zikri yi bu leen yokkat mukkut yi ma fàttale ko bu leen dem ba daal di daal di arrêté ndax so ndax dangeen ngeen a da a nekk ñoo xam ne da leneen da leen a préoccupé bu leen dara daal di préoccupé ci en zikri ji di ma ko ak li nga xamante ne nii mooy di ma tudd ak nekk ci li nga xam ne moom laa leen teg te boo tax ma yónni leen isaba kon yéen ñaar dem leen ilaa Firawna ca waaja nga xam ne moom lañ naan Firawna di buurub Égypte innahu dëgg-dëgg ma waxaat leen ko de toxaa moom nekk na koo xam ne ku beew la ku jéggi borno yi la de moom dëxalu borom bi yépp daal dina koy weesu faquulaa bu ngeen demee nag ci moom na ngeen ko wax yéen ñaar qawlahu ñeen ko qawlan layyina wax joo xam ne nag ju nooy lay doon la'allahu bu ko defee yatadhakkaru mu daal di fàttaliku daal aw yaxsha wala bu ko defee loolu li koy wax wax ju nooy dina tax mu daal di ragal borom bi tabaaraka façon moo gënoon a nekk bandi ñépp te moo gënoon a nekk yàqkat fépp léegi yow moo tax nit mënoo ñëw yow koo xam ne jullit la li muy def du noonu nga war koo woo ci diine di jéem a tàngal saa su ne di yuuxu nit ñeeg yooyu dañ naan la waaye ma ne sawaay yow tey ngaa def ndànk ak waa ji waaye lu man di mel de toute façon Firawna ko ginoon a yées lam nekke woon léegi da Firawna moom moom nam meloon ak lam bonoon yépp suñu boroom ba mu yónni Seydina Muusa ak Seydina Haarun alayhima salaatu wassalaam da bu ngeen demee ngeen wax ak moom xawlan wax xam na du nooy la wala ñëw di gëdd ni ñi di jànnee ko di jaay ne yow yaa xam naan way yi xamuñu dara ku la laaj dara sax ci wàllu masala diine nga naan ah way yow xamoo sa waay nag yow da ngay waaru ko waa yéen seen seen ndaw lan ngeen ko passé ma ne loolu du wax ji tontul kii li nga koy tontu ci wax yoo xam ne yu sedd la yoo xam ne yu ànd ak sunna la nga xam dara te li nga xam léegi nga fàtte ko boo mayul borom bi saa ko neexee mu rëcc lépp nga nekk fi di jàpp na nit ñi yaa leen gën ku wax nga koy jànd ba nit ñi léegi xam-xam bi am dañ ci dul jariñooti sax ndax kenn ñemeewutu laaj laaj dañ naan kooku amul teg teggin parce que da nga koy laaj loo xam ne sa digganteeg moom la yow da ngaa bëggoon yéen ñaar kese mu ñëw siiwal ko ci kaw nit ñi naan ah, way diw wax ko yuuxu ko te kat fa nga koy wax da ñëw déey ko ñépp toog nga déey ko mu yuuxu ko ci kaw ñu mel noonu moom nooy ñàkk teggin amuñu yar moo tax seen xam-xam non du leen jariñ mais du jariñ kenn te bu mooy wol bu continuer noonu loolu mooy li nga xamante ne moo koy alak ndax Firawna dina yées ñépp da malgré loolu suñu borom dane ñi mu yónni ci ñoom bu ngeen dina ngeen wax ak moom wax ju nooy bu ko defee loolu ndax moom la yeneen ti alayhi salaatu salaam waxoon sayyidatu Aisha radiyallahu anha ci hadis bu ne ci musnad al imaamu Ahmad radiyallahu anhu ne ko yaa Aisha del nekkal koo xam ne ragalal yàlla nekkal ci ragal yàlla te ngay nooy ci lépp ndax ak nooykat ci lépp lu mu dugg da koy rafetal waaye lu ñu ko rocc dindi ko